بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الخلاق العليم الخبير الحكيم الذي يخلق ما يشاء ويختار فالصلاة والسلام على المصطفى المختار المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى آله الأبرار وصحابته من المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار ومن تمسك بسننهم إلى يوم الإقرار أما بعد فأيها الإخوان المسلمون الذين هم لله قائمون وبكتاب الله هم مؤمنون وبسنن مولانا محمد هم موقنون ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fa hada axukum fi llahi alfa samba jàllo min ayn shams markaz tarbiya wa taalim al islami bi sañ bambara ayu ayuha almustamiun al afadil baada tahiyati wa taslim ما يليق بجانبكم الفخيم ويوازي جلالة قدركم العظيم إعلاما لكم بأن محاضرتي معكم اليوم ستدور hawla huquq al-hayawan fi al-islam le droit des animaux dans l'islam faqad ixtartu hadha al-mawdu' li ish'ar an-nas muslimihim wa kafirihim bi anna ad-din al-islam a'ta kulla dhi haqqin haqqahu kama lam yuhmil janib amrin min al-umur qala Allahu ta'ala ma faradna fil kitab min shay gannaaw ba ñu musloo ci buur bi subhanahu wa ta'ala ci musiba ak ci ayu mbindeefam boobu ñu tuddee seytaan di sukkandiku di wéy te di demee mën-mën ak sañ-sañu coobere buur bi subhaanahu wa yàlla moom nga xam ne mooy kiy baaxe mooy kiy jàmmal yàlla moom nga xam ne ku ànd ak moom texe ba faw waaye ku ko jox gannaaw yàqule ba faw di ñaan ci yàlla buur bi subhaanahu wa teraangaam ak xéewalam yàlla bu mu dañ mu di ñeel ka nga xam ne mooy ngën ci mbindeefi te mooy suñu sang di muhammad sallallahu alayhi wa moom mi yàlla yebal jox ko diinay dëgg jox ko njub jox ko loo xam ne ku ci jaar texe ba faw ku ko jox gannaaw texe di ba faw di ñaan moom yàlla teraangaam googale ne wey ci ñooñu yonante bi ne wey ci sahaaba yi ne wey ci képp koo xam ne mu ngi jafandu ci seen sunna ba keroog jaam di dajeeg boroomam gannaaw loolu mbokk jullit yi soppe xarit yi am di jàmm yi seen mbokk la di Alpha Samba Diallo del siwaat nañ fii ci daara yi Aynu Shams di centre d'éducation et d'enseignement islamique fii ci Sagne Bambara di defaat beneen jotaay ak bokk jullit yi jotaay bii nag jotaayal lan la tey mooy lu ñuy naan xuququl xayawaanaat fi l'islam le droit des animaux dans l'islam ak jur lu ci l'islam wax cëru daaba lan la ci l'islam wone lu tax ñu tànn bi la tem tey bu ko waxtaan ak bokk yi benn borom di jullit wala di leneen lu dul jullit ngir wone ne l'islam day sànkul benn ak lépp loo xam ne mi ngi ci ngelaw di bàyyi lépp loo xam ne lu nekk la yàlla jox na ko cër diine bii nga xam ne mooy diine lislaam léppam mot na dëppoo na ak jamono ju nekk fépp xaj na fa te lépp sottal na ko ndax moom yàlla buur bi subhaanahu wa taala moo wax ci alquran ne maa faratna fil kitaab min shay dara jëlluñu ko dara bàyyiwuñu ko dara nee la nee ko lépp pekkeew nañ ko dankaafu ko wax ci lu leer teg ko ci xëtu téere bi e, li tax ñu tànn thème bi mooy ay doomi aadama jóg nañ ci jamono lépp loo xam ne kàttan la lépp loo xam ne xalaat la lépp loo xam ne doole la ak seen mën-mën jël nañ ko jagat jëmee ko ci diina yàlla gi subhaanahu wa taala te mooy diina lislaam di jéem a tilimal deram di jéem ñaggi la ñagoon di jéem a gëndale la nga xam ne moom la lislaam jotaloon di ci wut ay def-def ba moo tax dem nañ bay naan lislaam ndey ni mu joxewul doomi aadama àq noonu la joxewul jur àqam waaye comme yàlla dimbale nañu ba àq doomi aadama moom li ci alquran wax foog na jant la ci digg asamaan kenn du ko laam-laamle ne lii moom la waaye léegi ana lañu lañ jamono ji mooy lislaam nee nañu amul benn yërmande amul benn orma amul benn teraanga amul benn gëdd goo xam ne sedd na ko li dul nit te mooy jur yeeg baahima yeeg daaba yi ana luñ fuñ jëlee kàddu yooyu mooy dañuy sukkandiku ci waxu ay doomi aadama yoo xam ne duñu ay jullit wala lislaam ñoru leen wala jaay nañu seen diina wuutale ko leneen ci xam-xamu ñooñu la sukkandiku ci xalaati ñooñu lañuy sukkandiku ne ñu ngi wax ci lislaam lu leer waaye day léebkat bi dafa ne laa yaxukk jildaka mislu asfarik benn we munta xasan yaramu doomi aadama ba mu mel ni wewu boroom benn bu xasanee mu ëppal wala bu xasanee mu ñàkk jotal ba moo tax lislaam ki ci mun a wax lu leer mooy ki ko gëm fullaal ko mu ñor la te mooy kilifa yu baax yi ci nekkoon allazina kaanu yaishuuna fi lislaam wa kaanu yaamaluuna li saalih lislaam te mooy sëriñ su baax si nekkoon ñoom ñoom xayrul xadim ahmadu bamba ñoom maam ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon di ci def lépp lu ci njaboot waaye waxuñ ña nga xam ne nag yaishuuna bil islaam laa fi fil islaam dañuy dundee lislaam waaye dundaluñu lislaam léegi dafa am ay organisme ay mbootaay yoo xam ne dañoo fasaloo takkaloo ci àddina bi saa su nekk ñuy nga diina ne gisuñu benn diina goo xam ne soxore na jur naka ni ko lislaam soxore ne na nga seet bu tabaski ñëwee lañuy ñuy ci ay jur ne seetal bu jamonoy aju màkka dikkee li ñuy faat ci ay jur ñoom borom xalaat yu bees yooyu ñoom borom organi organisme yooyu la ñoo di wax loolu la am na benn organisme boo xam ne comme ñoom amuñu benn orma ci l'islam dañ koy song direct kon ñu nit julli di bu ñuy wax war nañu wax mu leer benn organisme bu ñu ngi koy tuddee euh, the green flag te mooy le drapeau vert euh, beneen organisme mi ngi foofale ñu eh, ki ko jiite ñu ngi ko tuddee Brigitte Bardot Brigitte Bardot eh, képp koo xam ne fekke woon nga démb war nga ko xam acteur la woon dafa doon jouer film film yi ñu njëkk a jouer doomi aadama futteeku naka ni ko way juram juree ki ko njëkk a def ci biir Europe mooy jëmm joojale ñu ko tuddee Brigitte Bardot léegi nag nee na moom dafay tuub la mu defoon rëcc na ko waaye tuubam bi day jaaragul yoon ngir tuubam bi nee na lépp lu mu fàgg woon ci alal ci jur yi la ko bëgg a def di leen yërëm di leen yar di leen défendre euh, lii moo tax mu dem bay songu diina saa su tabaski ñëwee mu wax kàddu yu ñaaw jëm ci diina saa su aj màkka dikkee moom Brigitte Bardot ak organisme boobu ñu tuddee euh, Green Flag bokkut ak Greenpeace ne l'islam mu ngi def criminalité kon ñun jullit yi waru ñoo seetaan kàddu yooyu le war nañoo wax la nga xam ne suñu diina wax na ko jëm ci mala yooyu nga xam ne suñu dëkkandoo lañu ñoom ñooy suñu njëriñ ñu nit ñun ñoo di seeni njëriñ war na lislaam nëbbul dara dencul dara lépp luy cëriñoo ñu joxe na ko ba mu jeex ñu xam ne lislaam day buur bi subhaanahu wa mi wàcce alquran jox ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne wa ma min dabbatin ard wala tairin yatiiru bi janaahayhi ila umamun amsalikum aaya fanweer ak juróom-ñett ci sortu anaam yàlla nee na amul luy doxe ñaari tànk amul luy direeku amul luy dàngu amul luy doxe ñeent tànk amul luy doxe juróom-benn tànk melentaan ak tuuti ca ñay ak ngandaayam daaba bu mu munti doon liy dund ci jéeri liy dund ci géej yàlla nee na amul benn boo xam ne fakk naa lan moo taxoon ma bind ko nee na xeet laa def ñooñale naka ni ma leen defee xeet yéen doomi aadama yi ni nit amee askan am waaso am xeet am giit lépp lu dul doomi aadama te mooy daaba yi mooy mala yi mooy jur yi noonu la leen yàlla defalee ay xeet ay askan ay giit ay waaso kon ba yàlla ne ni ma bindee ñooñu def leen loolu noonu la naka ni ma leen defee la kon lu ñu yéegal ci nit rek xam nañ ne lu am cër la lu yàlla fullaal la lu yàlla faayidal la lu yàlla bàyyiwul gannaaw la moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dëgëral kàddu googale nee na ittaqullaha fi lbahaimi almujamati farkabuha saalihatan wa kuluha saalihatan moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen ragal yàlla na jub na ngeen baaxal na ngeen sellal na ngeen yéwénal ci jur yi nga xam ne man yàlla man maa téye seeni làmmeñ la cay ciip ciip du ngeen dégg kàddoom la cay bëmb la cay naññ la cay meem la cay ŋaax la cay ñexel comme déggu leen la ñuy wax kon yéen lii seen cër na ngeen def lu baax lu yéwén luy oyofal luy jàppandal ci jur yooyu la la ngeen cay war na ngeen ko toppatoo fullaal ko faydaal ko la ngeen cay lekk na ngeen ko yéwénal jekk-jekkal ko baaxal ko lii la yàlla digle hadis boobu ki ko solowoo mooy imaam ahmed ak abu daawuda ak ibnu xuzayma ak ibnu habbaan mi ngi ci benn téere boo xam ne tafsir alquran la ci làkk anglais ñu koy tudde ethics from the Quran ki ko bind mooy cheikh ahmed shirkati page ba juróom fukk ak benn la ñu ngi mool téere bi ci dëkk bu ñu tuddee Jakarta ci capitalu réew mi ñu tuddee Indonésie ci wetu dëkk bu ñu tuddee Bandung te mooy dëkk boobu ñu defoon réunion bi njëkk ci organisation des pays non alignés kon hadis boobu ci téere boobu la nekk naka noonu suñu borom subhanahu wa ngir wane ne jur yi nga xam ne ñu ngi naan lislaam jox leen ak seetal téere bu toll ni alquran ci màgg nga seet buur bu toll ni yàlla ci ngand malayka bu toll ni sayidina jibril ci sell yonant bu toll ni muhammad ci mbaax ak yiw téere bu ñu dikkee kookale luñ ci tuddoon benn yoon rek day tekk na loolu borom cër la te lu yàlla bàyyi xel la rawatina nag luñ ci tudd tuddaat ko même ay njanaaw yi am laaf di dem yàlla tudd na fukki njanaaw ci biir alquran di ci joxe exemple te yàlla lépp lu muy joxe exemple mbir ma du mbiru camoy lu set wecc la lu yiw la lu dëggu la anamam dafa jaar yàlla njanaaw bi mu njëkk a tudd ci alquran mooy yoo yoo nit ñi xeeb nañ ko waaye buur yàlla mi ko bind la mu gis ca moom te nit ñi gisuñ ko dem na ba muy joxe misaal def ci tuddaale yoo mu ngi naan ci alquran ci suratu baqara inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma baawudatan naka noonu baaxooñ di picc boobu ñuul kukk baatam weex yàlla tudd na ko moom it ci alquran ngir fullaal ko ak événement bu xewoon la ko atte mooy baaxooñ yàlla tudd ko ci téere bu sell bi nee fa baasa allahu guraban yabhasu fil ard naka noonu la yàlla tuddee njéeréer ci alquran di soccet boobu di naaw mi ngi ko tuddee ci suratul arab ngir mbir mu xewoon yàlla mi ngi waaree seeni ñoñ ci xeetu njanaaw boobu ñu tuddee njéeréer mi ngi koy wax ci alquran fa arsalna alayhimu tuufaana wal jarada ñeenteel bi jur gi ñu tuddee yemb te muy defar lem seetal lu kaaw tépp loola ni mu neexee ak ni muy tem-temee doomi aadama ak njombeem mun dikkee lu mel noonu mukk moom it yàlla xeebu ko mala la jur la waaye yàlla tudd na ko ci alquran ngir wane ne ku fullewu la ku yàlla bàyyi xel la mi ngi naan fa awha rabbuka ila nahli ci saar bu ñu tuddee suratu nahl naka noonu am na picc bu ñu tuddee kelew yàlla moom la doon lehalee bani israila dañu dawee aw na dugg ci àll bi xiif bugg leen a rey yàlla ne na loolu laa defoon muy seen dund ci àll googa la mi ngi naan wa nazzalna al manna wa salwa melentaan ak tuuti waayam buur bi fullaal na ko ba na ko ci alquran ci suratu naml mi ngi naan hatta ida ataw ala waadi naml qaalat namlatun naka noonu picc bu ñu tuddee misaa Muusaa njuburi picc boobale ak li muy doon njanaaw bu dëkk ci àll bi yàlla xeebu ko ngir yonent yàlla Suleymaan ak li muy màgg yépp am na beneen doole bu nekkoon ci jamono màgg ni bosam te xamul woon ne doole googu mi ngi ci pàkk àddina bi picc bi ku ko won mooy hud hud yàlla mi ngi ko tudd ci alquran ci suratu naml fa qaala maali aral hud huda juróom ñetteel bi weñ bii di naaw bi loo xam ne ñépp xam nañ ko ràññee nañ ko waaye lan mooy jëfam ak lan moo tax yàlla wàccee ko doomi aadama bi léegi yeggul ci dëgg-dëgg mbiram liñ ci xam rek mooy ne feebar lay joxe waaye xamuñ ne lépp lu xet bu bon bu nekk ci jawwu ji te nar see takk bundu xatal doomi aadama moo koy muuc mu jóge fi ba xet bu baax del siwaat yàlla mi ngi ko tudd ci suratu hajj nee na lan yaxluqu zubaban walaw ijtamau lahu naka noonu lu palupp bii di naaw ak melokaanam yu rafet yu jekk yooyu le buur yàlla tudd na ko ci téeram bi ci suratu alqaariatu mi ngi naan yow yawma yakunu nnaasu suuf si naka noonu am na benn doomi Adama bu ne woon dafay toj ci kaaba gi ñu ko tuddee Abraha di benn buur bu bewoon ba muy ñëw di toj ci kaaba gi yàlla gisatul dooley doomi aadama waaye yàlla xeetu picc la yebal ci ñoom mu alag leen picc yooyu ñu leen ñu leen di tuddee euh, ñu leen di tuddee euh, ngëmbeen picc boobale yàlla mi ngi ko tudd ci sóoratu fiil mi ngi naan wa arsala alayhim tayran ababila kon fukki a ngi ni buur yàlla tudd na leen ci alquran lan moo tax mu tudd leen kenn ku nekk boo gëstoo da ngay fekk lu am fulla la lu am fayda la lu am dayoo la kon doomi aadama yooyu di tàyyi seen làmmeñ ne lislaam joxul benn ak jur joxul benn gëdd aw mala cëralul benn daaba foog na lii xanaa dañ ko jël mbét foog naa lii xanaa dañ bàyyiwul seen i gis-gis naka noonu alquranul karim dañul di sadd ay misaal te buy sadd ay misaal di ko joxe ci ay baahima di ko joxe ci ay jur di ko joxe ci ay daaba yàlla mi ngi naan doomi aadama yi nga xam ne dama leen joxoon téere jëkkat alquran ne leen lépp lu ma leen digle digal ci biir téere bi yiw la def leen ko lépp lu ma leen tere bàyyi leen ko mbon la ak yàqute ñooñu ba ñu ñàkkee jëfee loolu ba yàlla di misaal seen melokaan mënoon na ko misaal ci nit naka ñoom waaye dafa ne rek masalu allazina humilu tawraata summa lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfaram nee na doomu aadama bu yàlla jox cër te cër boobu exploité woo ko nee na ñooñu daal seetal mala boobu ñu tuddee mbaam nee mbaam Eh, moom eh, téere moom dikkeewul ci moom dara bu dul diisal ko ak xatal ko rek nee na doome aadama yi mu baaxe jox leen teraanga ñu sànni ko nee na seen misaal moo di loola la eh, da nga dégg mbokk làkkkat yi ñuy naan dañoo laajoon mbaam ne ko ndax luuma bi neex na tey mu ne moom xamul neexaayu luuma ba muy dem dafa sëfoon ba muy delsi dafa sëfoon kon moo tax ba yàlla di joxe misaal koo xam ne defal na la teraanga ne boo ko yenoo am jàmm boo ko yenuwul am musiba ba muy joxe misaalu ñooñale ci jur boobu la ko misaal waaye du ngir doyadil ko waaye ngir ñàkk a xamam cause ba nga xam ne moo tax ñu jox ko mbir mooma la naka noonu yàlla mi ngi misaal ba tey ci beneen jur bu ñu tuddee xaj te yàlla mënoon na misaal ci leneen lu dul loolale yàlla nee na doomi aadama boo xam ne yàlla daf koo fal mu ne folleeku rek yàlla ne ko jiitul mu ne def gannaaw rek laa bëgg yàlla ne baaxal mu ne bon laa tànn yàlla ne ko yiwal mu ne yiwa di laa yàlla ne kooku daal misaalam naka jur bii la ndax xaj ñépp gis nañ ko xaj boo ko sëfee mi ngi yelkat boo ko sëful mi ngi yelkat yelkat mooy ni xaj di génne làmmiñam noonu la bu tàngee moom noonu lay def bu seddee noonu lay def moom jamonoom du soppeeku atmosphère bu du dikk benn soppeeku moom mu soppeeku yàlla ne na jëmm yooyu noonu la mel nee na kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhaz aw tatruku yalhaz ba tey lii fonk yàlla jëm ci jur la wane na mu bindee loolale yow mii ma defal lu dul la ma ko defal boo melokaanee nii kon kooku seetal melokaan bi ma ko bindee yi ko benn jëmm jamono mi ngi ciy jaar man yàlla ni ma ko bëggee ba tey yàlla mi ngi wane ne bindul benn jur bindul benn daaba bindul benn ndegment bu dul am na xar baax bu nekk ci moom doomu aadama mi ngi ne jàkk di ko xool waaye du ko nand mu seetal jur boobu ñu tuddee jargoñ yàlla nee na seet leen jargoñ néegam ba na mu doy de ci seen gis-gis seetal jargoñ néegam ba ni mu oyofee ci xalaatu doomi aadama te seetal moom ngelaw du ko ca jëlee waaye seddaay du ko ca jëlee taw du ko ca jëlee néegam booba la ni muy doy de ci gis-gisu doomu aadama aar na ko kiiraay goo xam ne naka doomi aadama ni ko bosam di aaree yàlla na lii de kéemtaan la bu ko doomi aadama doon xool dana jàjju waaru daw sukkal yàlla dara ngu topp ko ci ay ndigalam seetal kéemtaan moo tax yàlla nee na wa basta fiha min kulli daabatin eh, yàlla nee na gelmet na bépp jur gelmet mooy lan jur bu nekk moom yàlla may na la cër defal la loo xam ne defalu ko sa moroom seetal léegi bu naree taw wala bu naree ngelaw dangay ngay gis jargoñ dafay jox gànnaawam fi loolu di bawoo dafay jox ndiggam fi taw di bawoo wala mu jox ndiggam fi ngelaw di bawoo waaye bu fekkee fi taw dul bawoo wala fu ngelaw dul bawoo moom foofu lay jox biiram xikma boobu mooy lan ngir moom jaar goñ bu joxee gànnaaw fa ngelaw li di bawoo wala mu jox gànnaaw fi taw bi di bawoo bu ko ngelaw li jëñee wala taw bi puus ko dafay gën a takku ci ay buumam ba du daanu bu fekkoon nag daf koo jox euh, biiram bu ngelaw li ñëwee wala taw bi ñëw daf koy jëñ mu xaweeku daanu wala ngaan bi yóbbaale ko wala ngelaw li yóbbaale ko ana kan moo xamal jur bi lii nii lañ koy tërale buur bi subhaanahu wa ngi wax ci alquran ka masalil ankabut ittaxasat baytan wa inna awxanal buyuti la baytul ankabut moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla di joxe misaal ci ay jur ngir fonk leen noonu la yonent bi delsee di joxe ay misaal ci jur ngir fonk leen moom yonent bi nee na doomi aadama yi bu ñu wàkkillu woon ci yàlla dëgg dëgg wàkkillu naka ni picc yi wàkkilloo ci yàlla kon dey bu ñu taxawee danañu witt bu ñu sëggee danañu for bu ñu demee danañu fekki bu ñu ñibbisi nañu andiwaale waaye dafa ne picc day tardu himaasan wa taruhu bitaanan nee na picc buy dem buy xëy suba teel fekk biir bi dafa woos dara nekku ci waaye buy gont si ngoon day fekk biir bi fees na mu tala liggéey lépp lu muy liggéey nañu dégg ni yàlla waxee dañoo foog nekkoon lislaam dafa ne na ne yàcc comme picc amul tool amul dara déedéet yoon dafa ne dafay xëy fekk biir bi amul dara buy gont ci fekk mu fees kon doomi aadama tamit ndeke jàmmam ak salaamam ak koom-koomam mooy xëy wuti buy ñëw ngoon mu fàgguwaale loo xam ne kër dana ca neex kon li lépp misaal la goo xam ne ni ko yàlla doon joxe ci ay jur ngir fonk leen noonu la ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon ko joxe ci ay jur ngir fonk leen yàlla mi ngi wax ci alquran ba tey nee na wal xayla wal bixaala wal xamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamuun yàlla ne na fas yii berkelle yii mbaam yii man yàlla binduma ko ngir ngeen def criminalité ci ñoom binduma leen ngir ngeen boom leen wala di leen alak wala di leen yongaan waaye dama leen bind ngir ngeen am ca noflaay di ko war dama leen bind ngir mu doon taar ñeel leen yéen doomi aadama yi suratu nahl aaya juróom-ñett lépp lu ñu tuddee taar lu ñu fonk la lu ñu bëgg la lu ñu ormaal la lépp loo xam ne fonkuñ ko bëgguñ ko ormaaluñ ko duñ ko tuddee taar abadan moom yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu teg ci ne irkabu haadihi dawaab saalimatan aw fadaauha saalimatan wala tattaxizuha karasiya li ahadisikum fi turuqi wal aswaaqi moom yonte yàlla Muhammad nee na irkabu na ngeen war haasi dawaab yi jur nangeen leen war saalimatan ànd ak toppatoo leen xéewalal leen jàmmal leen may leen teraanga ormal leen bu ngeen ko mënul fa daawuha na ngeen leen bàyyi saalimatan ak seen orma bi leen yàlla jox teraanga ba leen yàlla jox jàmm ba leen yàlla jox nee na bu leen téye fas yi ngeen def leen naka ay banc yu ngeen di toogee ci seen ëtt yi ci mbedd yi ci marché yi ne na déedéet kon ndeke jullit yi bu ñu toppoon li alquran wax benn jur du sonn tey boo demee ci marché yi jur yi ñu ngi leen takk ci wóotir yeeg sareet yi taxaw ci seen kaw bu ñu sonnee seen yoon bu ñu sonn seen yoon moom mu dem di waxtaan bàyyi jur bi mi ngi ci naaj bi bàyyi jur bi mi ngi ci fitnaay la mu ca la mu takk ca moom kon hadis bi ki ko solowoo mooy imam ahmed ak imam hakim kon buñ doon jaar ni yàlla jaarale ay diinaam buñ doon topp ni yàlla tëralee ay mbiram kon foog naa benn doomi aadama du gudd làmmeñ taxaw ci ginnaaw di yekk ci deru lislaam loo xam ne lu ñaaw la loo xam ne lu bon la ba tey lislaam mi ngi défense mi ngi défense ak jur ñett ñëw na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mi ngi koy wax ngir aar Bahima ngir aar daaba yont yàlla nee na laana allahu man massala bil xayawaan yàlla rëbb na képp ko xam ne yaa ngi métital wala yaa ngi gaañ wala yaa ngi toroxal jur xadis bi ki ko solowoo mooy buxaari mooy muslim léegi doomi aadama war naa yéemu lool am na mbokk moo xam ne ñu ngi koy tuddee Brigitte Bardot moom mbokk moomale ca biir Europe ñoom ñu ngi naan ñoo gën a am civilisation ñu ngi naan ñoom ñoo gën a yeewu waaye demal ci dëkk bi ñu tuddee Espagne di dëkk boo xam ne mu ngi diggante réew moo xam ne mu ngi diggante France ak Portugal ñoom ba léegi dañuy organiser bëre ak yëkk dañuy wut yëkk bu ñuul yafal ko ba mu am doole tàggat ko ba mu ñàng yóbbu ko ci bërëb boo xam ne powuwaay la benn waay dikk yore lu mel ni palasoor bu ko yëkk bi di eh, song mu koy fente di ko njuuy ci morsu ba mu yore di ko jam ay xeej ci jagañam da gis jam-jam yi dana dem ba métti bay tuur deret doo yëg rek ba yëkk bi daal di daanu daal di dee teñ nee na ñoom européens yi ñoom ñoo nekk ci kaw civilisation nee nañu kenn gënu leen a yeewu nee nañ kenn gënu leen a nekk njàccaar kon ba ñuy wax lislaam la muy rey doomi aadama di ko lekk kon tee ñoo wax ñooñu nga xam ne dañuy yar ay jur ba ñu suur ba am doole ba am fit ñu koy ànd ci aw lu mel ni làmb wala lu mel ni benn star aw nit nekk ci moom di ko jam ba mu xalangu deratam di tuuru mu daal di jaar foofu dee kon balaa ñuy wax la la ñu waroon wax ci loolu ngir yërmaande lislaam jëm ci jur Seydina na sallallahu alayhi wa sallam képp kuy rendi aw jur na ñawal paaka ba ngir mu teel noppalu ci métitu rendi góogale dem nañ bay naan képp koo am ne rendee na ndodd jur jur góogale duñ ko lekk lislaam tere na ko nanga nga seeti kàddu góogale ci risalatu ibn abi zayd al qayrawani ci fa muy wax mbiru ren di jur naka noonu lislaam tere na doomi aadama boo xam ne da dem bay ren di am nga loo dog am nga loo dogagul nga teggi paaka ba di ko delloosiwaat ngir jekkali ko lislaam ne na loolu kenn du ko lekk lii lépp ngir yërmandeem la commencé dog ba mu yëg métit nga teggi sa loxo métit bi continuer ci moom nga wuti leneen loo ko ree loo ko rendee lii lépp lislaam bañ na jur bidaa di am naqar am diis diis ba moo tax mu ne kuy rendi na nga wut lu ñaaw te na nga gaawal boo teggee sa loxo rek mbir ma medd na lislaam amatu ca soxla e noonu boo demee ci buntu jënd ak jaay te mooy droit bu commerce ci lislaam nee na képp koo xam ne teqale nga diggante jur bu ndaw ak yaayam te boñam foqagul feragul nee na yàlla dina teqale sa diggante ak diggante soppe bi yowmal qiyaama te mooy sayyidina muhammad sallallahu wa sallam yonente mi ngi wax ci hadis nee na man faraqa bayna walidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna ahibatihi yowmal qiyaama ki solo waa boobale mooy tirmisi yu te rafetlu na hadis googale képp koo ne jur boo xam ne feragul doy loogul yaayam nga teqale leen ba mu yowmal qiyaamati yàlla dina teqale sa diggante ak diggante soppe yi kon lii lépp lislaam mi ngi koy def di ko aaree jiir di ko fonk euh, naka noonu ñoom mbootaay yi nekk Europe tey naan l'islam joxul jur àqam ñoom nee nañu liggéey bi jur yi di def ci tool yi bay gi jur yi di def nee nañu l'islam moo ko andi moo sonnal jur ci mbéy gi ci nandal gi déedéet l'islam fekk na nag yeeg fas yeeg gëléem yi ak ñay yi ñuy bay di nandal seetal ci jamono yonent yàlla Muusa am na lu xewoon benn nit bu dee woon diggante ñaari dëkk kenn ku nekk naan sa moromi dëkk ba moo ko boom ñu dem ci Muusa ne ko balaa ñuy reyante yow mi yàlla yónni waxal ñu firnde goo xam ne lii danañ ci mën a yàlla Muusa daal laaj yàlla mu ne ko nañu saraxet nag ñu ne ko Moussa nag ba nan lay mel ba ko Moussa di nettali dafa ne yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusiru l arda wala tasqi l harsa musallama nee na jur bi leen yàlla wax doomul jur bu ñu tàggat muy bey suuf si wala di nandal gàncax bi kon lu amul kenn du ko nettali kon ndekk jamono yonte yàlla Moussa de jur yi danañ leen doon tàggat ñuy bey di nandal fas ya daanañu bey nag ya daanañu bey gëléem ya daat nañ bay lii mi ngi ci suratu baqara aaya juróom-ñaar fukk ak benn te seetal diggante yonent yàlla Muusa ak diggante yonent yàlla Isa junni at la ak juróomi téeméeri at ak juróom benn fukki at waaw diggante Isa ak Muhammad kooku juróomi téeméeri at la ak juróom-ñaar fukki at ak benn at ba jur di commencé bay jëkkat juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi doon na ñaari junni ak téeméeri ak fanweeri ak bennaat kon buñ na lislaam moom moo sonnal jur yi ci di leen bàyyee nit ñu leen di bayloo di leen bàyyee nañu leen di nandal kon foog naa lii ba muy xew booba yonent bi ganeegul àddina waxatuma yàlla di ko jox téere naka noon noonu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi naan même jur yi nga xam ne daggal na ci lislaam ñu rey leen naka ay melentaan naka ay matt daganul bu ñu leen di rey ñu rey leen ci safara yonte yàlla muhammad moo wax ci hadis ne laa yuazibu binnaari illa rabbu naari daganul kenn di mbugal ci safara bu dul yàlla mi bindoon safara na ko seeti ci page fanweer ak juróom-ñaar ci téere bu ñu tuddee al-Ghunya li taalibi tariqil haqq wala aadab al islami eh, kon naka ñi nga xam ne ñu ngi def ay feu de di lakk àll yi ay junney junney jur di ci dee ñii bu ñu taxee pencam yàlla ana luñ koy wax moom Seydina Muhammad nee na jur daganul kenn ñaas ko ci xar kanamam bu fekkee da koy ñaas ngir màndarkaam tamit na ko ñaas ca gannaaw ndigg ba fi tolloog ndunk ba walla fi tollook pooj ba loolu ba tey ko seeti ci même téere boobale ci page fanweer ak juróom lislaam day teral na jur ormal na ko kon ñay naan lislaam ormalul jur wax nañ li nekk ci gannaaw dëgg seeta na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu buggee woon ay sahabaam ba di leen wutal tur yu rafet noonu la buggee woon ay juram ba di leen wutal ay tur seetal Seydina Aboubacar yonent bi moo ko doon wooyee Saddiq Seydina Omar yonent bi moo ko tuddee woon Faaruq Seydina Ousmane yonent bi moo ko tuddee woon Zunnurayn Seydina Ali yonent bi moo ko tuddee woon Lays bani Ghalib eh, Seydina Khalid bun Walid Seydina Muhammad moo ko tuddee woon Sayfullahi al kon yonent bi soppeem yi daf leen bëggoon ba kenn ku nekk daawul jaar ci sa tur dafa doon wut tur boo xam ne bu la ko waxee nga kontaan bépp bànneexu ca naka noonu la yonent bi tuddee woon ay juram ay tur na nga dem ci téere bu ñu tuddee xilaasu zahab ki ko taalif di Maodo malik alhajj Malick si radiallahu anhu wa nafaana bihi ci buntu ba muy tuddee eh, ci bunt ñaar fukk ak ñett ci téereem boobale nee na yonent bi amoon na fas yoo xam ne seen tur nii la mi ngi naan lahu min alxayli sakbun sahbatun zarifun sijlun wa tirfun lizaazun zul uqaali nummi yonent bi am na fas bu mu dee woon sakbun te mooy riddi ngelaw luy riddi nga xam ne dara mënu ko jot am na fasam bu mu tuddee woon sahbatun mooy jekk taxawaay am na fasam bu mu tuddee woon zarifun mooy euh, borom mbindu gu taaru gi am na bu mu dee woon sijlun borom jàmm ju jeer am na bu mu tuddee woon tirfun borom naataange am na bu mu tuddee woon lisaasun borom manoore ak dayoo kon ndax yonent bu doon tuddee li ay juram joxul jur ay àqam yonent bi amoon na ay berkel la yoo xam ne turam la leen tur la leen wutal ba tey Maodo Malick mi koy nettali ci téeréem ba wa fiddatun duldulun abdul bixaal lahu wa ma axu aylatin yahdihi lil karami am na berkele bu mu tuddee woon duldul duldul mooy lan mooy comme nga jël éponge teg ko ci lalu diiwaan ni muy tëbaka dalee noonu ci neexaay ak ci nooyaay berkelle bi noonu la ko tuddee woon dul duldul yonte bi amoon na ay mbaam bii mi ngi ko tuddee woon ufayru bii yaafuur lii lépp ngir ormal leen yonte yàlla muhammad am na gëléem goo xam ne daf ko tuddee woon xaswaaw am na bu mu tuddee woon atbaaw am na bu mu tuddee woon jadaaw lii lépp na nga dellu ci xilaasu zahab da nga fekk borom di ko fa leeral lu set wecc kon loo fullaalul loo ormaalul doo ko mën a jox cër bi kon lislaam day ni mu ormalee doomi aadama noonu la ormalee mboolem jur am na benn waa joo xam ne dugg na aljana ana moo ko dugal aljana yërmaande bu mu amoon ci xaj moom waaja dox na ba mara ñëw na ci benn teen fekk fa baag mu wàcc ci biir teen ba naan ba pare ba muy génn mu seen benn xaj di daw di ñëw ngir mar xaj baa ngi mar bay mar lay toq ca pind ba di mar bàq bu tooy ba waa ji wàccaat ci biir teen bi summi ñaari dàll botam duy ko ndox ba mu fees sottil ko xaj bi mu naan ba mandi daw delloot ca fa mu jóge woon jëmm joojale ba mu dee Seydina Muhammad ne na yàlla yërëm na ko ba dugal ko aljana benn jur bu ñuy naan xaj dong tax na yàlla dugal doomi aadama aljana naka noonu am na benn jigéen boo xam ne yàlla mbugal na ko ba safara mooy cëram hadis bi ki ko solo mooy ibnu abi eh, rayshama mu jëlee ko ci maymuna mu jëlee ko ci saïd di mbay yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen boobale saa su tegee nduggam benn muus dikkee daal di ci am lu mu këf ndaw si mere ko benn bis mu yort ba ne ko nuus jàpp ko def buum ci baat ba takk ko ci tànk lalam jox ko mu lekk jox ko mu naan ba jur bi noonu la deeyee eh, ba mu faatoo nee nañu yàlla def na cëram safara ki nettali xibaar bi mooy kilifa gu mag bu ñu tuddee Kamaluddin Addimiri na nga dellu ci téeram ba te mooy xayatul xayawaan kon seetal ba tey lislaam nee na booy rëbbi nga ànd ak sa xaj boo téyee baatam daal ne bismillah yebal ko mu dem jàpp jur ba bu ko àndee fekk mu dee na nga ko lekk dagan bu ko àndee fekk deewagul na nga jël paaka rendi ko waaye nag bu ko xaj bi àndee fekk def ko gaañ waaye deewagul ngay kot koti ngir génne sa paaka mu dee sa loxo ñu ne dafa médd sànni ko seetal yàlla dem na bay tollale ren di doomi aadama ak reyu xaj ci jamonoy rëbb kon diina gi ku jox cër aw jur la yàlla mi ngi naan ci suratu maida fa kulu mimma amsakna aleykum واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب سورة am na lu ñu fi bëgg jaaral mooy gis nañu orma bi yàlla may xaj fii beneen xadis ñëw na ne bu xaj duggalee gémmañam ci ndab nañ ko raxas juróom nañ ko njëkkal lenqandi tuuru soog ko raxas juróom-ñaari yoon benn ci juróom-ñaari yooyu nañ ci def suuf lu tax borom xam-xam yi xamuñu woon lan moo tax ba ñu demee ba jamono benn borom xam-xam daa di jël benn bool def ci ndox dugal ko ci appareil bu ñu tuddee microscope ba mu ko xoolee gisu ci benn microbe ngir ndox mu set la mu jox ko xaj xaj bi naan ci mu teg ko ci ron microscope bi mu gis ci ay xeeti virus yoo xam ne dañuy joxe feebaru ndox feebaru saqat su mag si feebaru ràmm benn mënul lim feebar yi ba mu jeex ndeke feebar yooyu yépp microbe yi ak bact ak euh, euh, bactéria yooyu ndeke ak virus yi ñu ngi ci yaramu xaj moom jot ko ngir nekk ci biir deretam waaye mi ngi ci biir yaramam mun na toxu dem ci leneen kooku boroom xam-xami pathologie yi boo leen ko laajee xeeti microbe yooyu yépp am nañ ko yàlla dogal waa ji raxas ko def ko ci microscope bi mu yokk waa mu di ko wallaxal raxasee tuur lenqandi ko teg ko ci woon appareil bi gisatu ci benn microbe mu jaaxle ana lan moo rey microbe te moom saa su nekk bu ko raxasee te defu ci suuf dam ko laxas raxasee tuur lenqandi ko teg ko ci woon appareil bi gisatu ci benn microbe mu jaaxle ana lan moo rey microbe yi te moom saa su nekk bu ko raxasee te defu ci suuf microbe yi dañuy gën a multiplier wu ba mu demee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo xam-xam bu ñu tuddee chimie ndeka suuf si dafa am matière bu ñu tuddee oxyde silokon ndeka matière boobu buy laal microbe yooyu def leen di rey subhaana zil mulki wal malakuuti seet ba Seydina Muhammad di wax loola la fekk appareil yëpp feeñagul kon lii dàqoowul ak xaj jur bu yàlla ormal la waaye lii leneen la lu nekk ci biir jëmm joojale kon ñu topp ndigal bii te bàyyi tere bale lii day mooy li jig jullit lii mooy lii may jullit ndam ak salaam euh, ba tey ci wone diiney lislaam ormaal gi mu ormaal jur yi am na fukki jur yoo xam ne yàlla ne na bu ëllëgee dinañu tàbbi aljana am na fukk luy tàbbi aljana te du nit du jinne fukki jur la bu njëkk bi mooy eh, yëkk bi yoon ci yàlla Ibrahima reyoon ngir di ko ganalee ay gan te xamul ne ñooñu ay malayka yu fa jaaroon di ko sargal la jur googu boole nañ ko ci jur yi tàbbi aljana yàlla mi ngi ko ci suuratu Huud fama labisa an jaa bi ijlin hanisin naka noonu kuy gi ñu jotee woon yoon ci yàlla Ismaayil dana dugg aljana yàlla mi ca bésu tabaski ba ñu buggee rendi yoon ci yàlla Ismaayil kuy ga yàlla wàcce woon ba jotee ko bakkanam ba loolu doon sunna ba léegi tabaski bu nekk jullit war a rendi aw jur kuy googu tamit bokk na ci kuy yi tàbbi aljana boo demee ci saar bi ñu tuddee saar faati aaya téeméer ak juróom-ñaar kuy ga yàlla mi ngi ko fay tudd wa fadaynaahu bi zibhin azimin naka noonu am na yonent bu ñu doon tuddee yonent yàlla saaleh ay nitam dañ ko ne woon duñ la gëm mukk bu dul montagne bi aw gëléem génn ci boo xam ne gëléem bu góor juru ko gëléem bu jigéen juru ko boo ko defee ñu gëm la yàlla def loola le wa muy naan wa yaa qawmi haasi naaqatullahi lakum aaya ca suuratu Huud aaya juróom-benn fukk ak ñett gëléem googu tamit dana bokk ci mala yi tàbbi aljana naka noonu yonent yàlla yuunusa jën boobu ko won noonu bokk na ci jën yi tàbbi aljana yàlla mi ngi koy wax ci alquran faltaqamahu lxuutu wa huwa mulimun suuratu saafaati aaya téeméer ak fanweer ak juróom-ñett naka nag bi ñu tuddoon sànq te yonent yàlla Muusa moom la attee ñaari dëkk yi bëggoon a boomante ngir lu lëntoon seen diggante nag boobu ci la bokk yàlla mi ngi wax ci alquran wa iz qaala muusa li qawmihi inna allaha yaamurukum an tasbahu baqaratan aaya juróom benn fukk ak juróom benn am na benn waaju baax joo xam ne dafa romboon jur bu médd yàq yépp mi ngi tasaaroo mu foog ne yàlla mënatul dundal loolale yàlla rey ko moom ci boppam ak mbaam ba mu waroon dell dekkil leen dekkil mbaamam boobale nee nañ mbaam boobu tam bokk na ci jur yi tàbbi aljana boo demee ci sóoratu Bakara aaya ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñu ngi fay tudd mbaam ba wanzur ila himaarika wali naj alaka aayatan linnaasi naka xorondom bi nga xam ne moo doon wax yoon yonte yàlla Suleymaan moom tam ci la bokk dina dugg aljana yàlla mi ngi naan qaalat qaalat namlatu ya ayyuhan naml udxulu masaakinakum suratu naml aaya fukk ak juróom-ñaar naka picc bi wonoon yoon ci yàlla Suleymaan ne ko am na ku yàlla may nguur gu tolloog sa bos bi te moom gëmul yàlla ba yoon ci yàlla Suleymaan jokkoo kookale ba tuubloo ko di buur bu jigéen bu ñu doon tuddee Balqiis ci réew mu ñu doon tuddee Saba moom it picc googu yàlla boole na ko ci njannaaw yi dugg aljana fa qaala maa lii laa aral hudhuda suratu naml xaj bi nga xam ne moo toppoon ahlu kahfi di ñooñu nga xam ne ñoo dawoon seen réew ngir bañ a bokkaal ak yàlla di wuti fu ñu musalee seen diina xaj ba ñu àndal te yàlla tudd ko ci alquran moom it bokk na ci jur yi tabbi aljana ca suratu kahfi aaya fukk ak ñaar wa kalbuhum baasitun ziraayi bil wasit naka noonu euh, alburaaq bi nga xam ne moom la sayidna muhammad waroon guddi rañaan ba ci kasu rajab moom it bokk na ci jur yi nga xam ne danañ tàbbi aljana kon fukki jur mi ngi nii yàlla baaxe na leen ba ñoom danañ bokk ci jur yi tàbbi aljana loolu nan ko seeti ci téere bu ñu tuddee nujuumu muntadib wala nga seeti ko ci téere bu ñu tuddee kanzul mufiid ci page juróom-ñaar fukk eh, naka noonu eh, am na benn waliw bu mag bu ñu tuddee imam al hasanul bisri mi ngi nekkoon réewu iraq nee na fukki jikko ak ñaar ñu ngi ci xaj képp koo xam ne sës nga rëkk ci yàlla foog nga am jikko yooyu la waaye jamono ji xaj xat na dañ ko mën a lim xanaa ñu wéy rek ngir motal jotaay bi Cheikh Abdul Qadir Jilani di sultaanul awliya mu ngi naan bu demee ba mujjug jamono doomi aadama yi buñ demee ba nitu yàlla yi mënatuñ leen xàmmee wala bareetuñu mën nañu jël kàkkataar muy seen seetu seetal ku toll ni Cheikh Abdul Qadir Jilani buy naan bu ñu demee ba jaaxle bu jamono yàqoo nañu jël kakataar di jël ci moom ay référence kon suñu dund dina neex dana rafet kon xam nga diiney lislaam fonk na jur jox na ko ak xam jox na ko gëdd moom Cheikh Abdul Qadir Jilani ñu ne ko lu tax ne nañu roy ci kakataar mu ne kakataar eh, balaa muy jóge fu mu nekk dana dana laxas gennam ba foofu dëgër mu soog a yootu bu jotul fële bu rëccee du daanu ngir laxasoon na gennam ah kon doomi aadama balaa ngay bàyyi fi nga nekk jëm feneen foo xamagul na nga jéem a assuré fa nga jóge fa nga jëm boo ko ñàkkee fekk fa nga nekkoon raw la kakataa noonu lay def buy jóge ci bànqaas jëm ci beneen bànqaas dana njëkk a laxas gennam ca ba mu nekkoon ba assuré force défensive soog a tàllal loxoom Eh, bu jotee baax na bu jotul bu rëccee du daanu ngir fekk na genn genn ngaan ko assuré fa mu jóge nee na moom kakataar bu gisee dara du engagé rek daal di ko jéem a wonn ngir du jomb muy lu koy lor dafay njëkk a yebal làmmiñam bu jegeñee loolale bu xamee na lii amul tooke mu soog a andi jëmmam daal di ko jël bu fekkee xam na ne lii am na tooke moom mu des foofale bañ ko fekki kakataar fu mu dem dana niroog foofale waaye du doon loolale kàkkataa bu jógee du gestu mukk la ko jógloo rek moo ko fullaal dana wëlbati bëtam seet li ko topp lan la dana wëlbati bëtam seet fa mu jëm ngir laxasoon na génn ah kon doomi aadama balaa ngay bàyyi fi nga nekk jëm feneen foo xamagul na nga jéem a assuré fa nga jóge fa nga jëm boo ko ñàkkee fekk fa nga nekkoon rawu la kakataa noonu lay def buy jóge ci bànqaas jëm ci beneen bànqaas dana njëkk a laxas geenam ca ba mu nekkoon ba assuré force défensive soog a tàllal loxoom euh, bu jotee baax na bu jotul bu rëccee du daanu ngir fekk na genn genn ngaan ko assuré fa mu jóge nee na moom kakataar bu gisee dara du engage rek daal di ko jéem a wonn ngir du jomb muy lu koy lor dafay njëkk a yebal làmmiñam bu jegeñee loolale bu xamee ne lii amul tooke mu soog a andi jëmmam daal di ko jël bu fekkee xam na ne li am na tooke moom mu des foofale bañ ko fekk kakataar fu mu dem dana niroog foofale waaye du doon loola le kakataar bu jógee du gestu mukk la ko jógloo rek moo ko fullaal dana walbati bëtam seet li ko topp lan la dana walbati bëtam seet fa mu jëm ngir ndax mi ngi mel ni meloon bu yëkkatee loxoom du jékki-jékki teg ko mu dana bës bësantu seet ndax dëgër na wala dëgërul bu dëgëree mu soog a yëkkati tànk gannaam teg bu kanam bi bu dëgërul mu daal di yem fa mu yemoon dellu gannaaw moo tax euh, mun nañu wax mbiru kakata ba mu jeex ci benn émission moo tax góor gu baax gi mu daal di joxle woon mu daal di joxoon tegtal yooyu la euh, benn borom xam-xam bu ñu tuddee René Descartes moom ba tey euh, du jullit waaye ku bëggoon diine l'islam la ku gëstu woon diine la moom nee na kakataar day buy dox baat yi lay wax buy yëngal tànkam di ko yóbbu di ko dikkee dafay ne rien n'est tard rien n'est si la vie se prolonge dara tardewul dara yéexul dara yéexul bu dund gi wéyee lépp loo yootu da nga ca joti kon gis nañu mbir mi kon ndeke e, borom xam-xam yépp képp ku sellal te bugg diina xam nga ne li diina l'islam di wax ci jur lu dëggu la am na beneen boroom xam-xam bu ñu tuddee Marcos Gave moo wutoon gaal googu ñu tuddee Black Star te ne woon mboolem noir américain nañu dellu ci seen suufi bàyyi far yàlla dogal mu faatu foofu ci Amérique moom ku bëggoon diina la ku fonkoon eh, nit ñu baax ñi la moom nee na moom day li mu dégg ci deminu Kakata mooy Kakata mi ngi naan when I telling with you about myself that meaning I telling with you about yourself saa su ma lay wax lu aju ci man na nga ci téye misaal ne maa ngi wax lu aju ci yow comme nit laa ngay nit lépp lu ma wax ci sama bopp yow laa wax ci yow moom nee na kakataar loolu lay yëngoo te fekk na Cheikh Abdou Qadir Jeylaan di kenn ci mbëru lislaam njëkkoon na wax li kon jotaay bi dana xat mi ngi bëgg a jamono jaa ngi bëgg a sori eh, di leen balu ak bu baax a baax di nuyu suñu am di jàmm bi suñu xarit bi de Ibrahima Khalil lay Ndour di ko ñaanal fépp fu mu jublu yàlla na jàmm jublu fépp fu mu jublu yàlla ba fa safaan jublu kilifa yi ko yebal suñu mbokk Abdullahi Njaay yàlla na ko yàlla baaxe yàlla na ko yàlla jàmmal lépp lu mu yootu mu gën ci moom yàlla na ko yàlla defal bu dee safaan yàlla na ko ci yàlla musal ñoo ngi nuyu directeur bi monsieur Samb euh, di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla bu mu yàqu yàlla bu mu yàqule animateurs yi nekk ca euh, euh, FM ba journalistes yi techniciens yi ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm àddina jàmm àllaaxira teraangay guddi teraangay bëccëg kilifa yi fi teewoon ci conférence bi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñépp leen ñaanal eh, jàmm ak salaam eh, suñu mbokk al ustaaz abdullahi marika teewoon na jotaay bi anisa ruqiyatu abdullahi ndaw eh, sayida ruqiyatu song de sarr doomi sëriñ bi sams diin jàllo ñeneen yal na yàlla fay leen kon ñi ñëpp ñu ngi nuyu bokk yi ki sëriñ bi dénk dénk jumaa ji teew na fi ci turam di eh, Abdullahi Saïd Kamara étudiant école bi kenn desul góor ak jigéen ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam te yëg ne géejee bi du woon solo yi àddina dong la na yàlla bëggee woon moo teewagul woon nii la yàlla bëggee nii la yàlla nomme bés bi dikk na ñu ngi nuyu suñu am di jàmm Tambédou ca Kaffrine di ko ziare bu baax a baax Abdul Qadir Camara ca ngin ngi neew euh, Mohamed Thiaw di éducateur ca ngin ngi neew ñii ñëpp ñu ngi leen di nuyu fàttewuñ kenn wa ma zalika alallahi bi aziz seen mbokk loon Alpha Samba Diallo fii ci Sagne Bambara aynu Shams salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu